léegi kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam di continuer mu ne innahu xaarijun waaw mu ne innahu xaarijun xallatan bayna ash-shaam wal iraaq fa'aasa yamiinan wa 'aasa shimaalan yaa ibaadallaahi fasbutuu waaw yaa ibaadallaahi fasbutuu allaahu akbar mu ne moom nag wax leen kañ la fan lay génne wax na leen ni mu mel waaw wax na leen li nga xam ne moom lañuy ñuy bu génnee moom ay ci ayu masiixu dajjal léegi fan lay génn océan Amérique Afrique ah fan fan Asie fan <laughs> yeneen saa saam ne innahu dëgg-dëgg moom xaarijun aji génn la xallatan ci aw yoon waaw mooy yoon woo xam ne bayna Shaam wal Iraq diggante Shaam ak Iraq fële naan tël ca suuf mu ne qawluhu foofu la commencé nag di wax di leeral bayna xallatan bayna Shaam wal Iraq ay tariqan baynahumaa waaw mu ne mooy aw yoon woo xam ne day nekk diggante Shaam ak Iraq lay génne Allahu akbar Allah Allahu akbar foofu lay génne waaw bayna Shaam wal Iraq foofu la naan tël daal di génn mu ne fa ansa bu génnee nag day yàq moo la Imaam An-Nawawi ca suuf mu ne aasa bil ayn al muhmalati wa saa al musallasa aasa ayn boo xam ne du am tomb ak saa abata saa mu ne wal aysu ashaddu al fasaad mooy li gën a rëy ci yàq mooy gis nga bu dajjaal ak see faransa day yàq yaminan ndejoor wa shimalan ak càmmoñ muy fu mu jar daal di fay yàq waaw yàq gi nag mooy yàq pas-pasu nit ñi ndax ndax yàq boobu mooy yi na nganaa fii mu ne bu ñu nee yàq rek ñuy xalaat ay immeuble yuñ daaneel non li gën a garaaw ci yàqute mooy pas-pas xol yu yàqu loolu mooy yàqute gi gën a garaaw waaw te loolu mooy jur beneen bi nga xam ne moom la ñuy gis zahara al-fasaadu fil barri wal bahri bimaa kasabat aydin naas waaw yàqu-yàqu xol mooy pousser nga yàq lépp loo xam ne environnement la ak lu loo xam ne lu la wér la lu la wër la kon bu génnee faasa day yàq waaw day yàq yàq rek waaw allahu akbar allahu akbar ndejoor càmmoñ ci façon bu gaaw nag lu gaaw lay lay lay yàq di aspirer képp koo xam ne sa xol ngëm yàlla newu ci woon wala da ngaa amoonu nifaaq bu nekk sa xol da lay xëccaate ci saati Allahu akbar waaw yàq rek gauche droite fu mu jaar moo raw golo ci tool bu ñor toolu banaana bu ñor ay golo yi dugg ci non seulement du ñu ci lekk mais dañuy mujj di dagg euh, banaana yi di ko sànnante di fob yi di di di cëppee ka tëb gauche droite nga leen di gis ñoom golo yi ñuy ñuy sànnante di tëb waaw di kii di fob ñoo gën a gis. wër euh, nag moo leen moo leen raw <laughs> dajjaal yeneen tubaab yi saam saam nag ne ah mooy. yaa ibadallahi fasbutu ee eh, yéen jaamu yàlla yi na ngeen sax ci li nga xam ne mooy alquran na ngeen sax ci li nga xamante ne mooy seen diine seen soobu yi nii waaw ak bu ngeen fekkee ci dajjaal ak yàqam ko nga xam ne borom bi da koy da koy jay da koy may yu bari yoo xam ne da koy mën a def xar xawaariqu aada yoo xam ne day xar baax waaw yaa ngi imaginer xoolal yore saa sam di wax ci biir dajjaal fitnaam daa ngand de <laughs> waaw la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al kon nag képp ku fekk ak ku mu fekkagul yéen li ma leen di dégg mooy sax leen cramponné wu fas bu tuut sax leen ci seen diine Allahu akbar rawatina yéen ñi nga xam ne yéen fekk dajjaal mu yàq rek di fitnaal nit ñi di ko topp fitnaam yooyu alhamdulilah bu mu leen génn ci diine waaw loolu wax léegi am na gaa yoo xam ne ñoom <laughs> ba ñëwee lañ lañ bàyyi diine parce nee na ah, alxuraan kat li muy wax ay ajjanaak min euh, tajri min tahtil anhar yëpp boo ñëwee en Suisse en Genève en <laughs> Rome en <laughs> Milan à Paris à euh, euh, ah, yow euh, Chicago foo dem ci yooyu ndekete lii tax al anhara ah, le Rhône mii di daw ci suufu Rhône nañ <laughs> yaa re yaa re <laughs> ndox mii nga xam ne ku ci sangoo yàqu <laughs> Rhône bi nga am interdiction de baignade yaa yaa di caaxankat nga ne ah c'est que fañ newoon moo metti rek ñu leen doon digg yu mel noonu ngir dalal seen xel quoi mais eh, yooyu noonu amul comme ñu dégg naa benn kàccoor doon ko wax après di ko tuumaal waajuram xaw ma sax la mu doon wax dëgg la am dëgg kooku moom kazaab la waaw parce que moom <laughs> daa mën a expliquer du wolof nag am <laughs> arab la waaye moo daq expliquer kaa leen ñu expliquer te kilifa la <laughs> kooku moom nar da koo man waaw léegi mooy yow koo xamante ne lool la gis mooy l'Eldorado gi ñu leen bi miroiteloo l'Europe moom lañ gis bàyyi seen diine mais ñooñu buñ gisee buñ gisoon Dajjal la hawla wala quwwata Dajjal moo na yoneen saa sam ne yaa ibadallahi fasbutu yéen jaamu yàlla yi sax leen ci seen diine rawatina ñi nga xamante ne yéen yéen ay dajeek Dajjal muñ leen ak lépp lu mu leen def tentation yi ak lim leen di fitnaal di leen rey di leen nana di leen menacer ba waaye sa alal nga ñàkk ko léegi boo àndul ak moom sa notoriété waaw yow man yéen nayoon muluk ngeen mujj nekk ay ay ay ay ay ay moyens rien léegi ci réew mi ndax lépp lu ngeen amoon dajjaal danaan na dem mu dem waaw ci na dem rek borom bi da koy may mu naan lii bu na nekk affaire yi nekk waaw yow dajjaal bu ñëwee ne la ñëwal àndal ak man nga bañ mu ne ah yaa fi moom lii lépp luy lépp nag dindeeku lépp deñ <laughs> mu ne loolu lépp bu xewee yaa ibadallahi fasbutu yéen jaamu laa yàlla yi malgré ça sax leen ci seen diine waaw gis yoneen saa salaam di di di ñaax jullit ñi ci kanamulee alfitan waaw fitna yi ma wahara minha wa ma batan li ci feeñ ak li ci nëbb dara du la ci génne lu dul sax ci dëgg gi nga xamante ne yaa ngi ci woon waaw waaye loolu nag du lu ñuy bàyyi ba jamono jooju xew ngay door a sax day fekk nga ne woon waaw parce que bu doon nag yow yow sa yoon new xew boo moywul force force bi dootoo ko am waaw te fekk na sa bakkan jiitu la ci sa bopp waaw kon daal mbonuk dajjaal lépp lu ngeen dajeek moom sax leen ci seen ngëm yàlla ak dëggal li nga xamante ne moom laa leen indil hmm? loolu nag ça ne veut pas dire léegi yow boo déggee dajjaal fenn nga naan nga dégg ñu ne dajjaal nga nekk jàmm nga dégg ñu ne dajjaal nga Pikine nga naan ah xaaral ma ñëw dem man xaaral ma ñëw fekk ko foofu <laughs> déet moona Seydina Imran ibn al-Husayn ci xadis boo xam ne radiyallahu anhuma mu ngi ci sunan Abi Dawud radiyallahu rahmatullahi alayhi Seydina Imran mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na man sami'a bid-dajjal falyanha anhu fa wallahi ñu ngi ko doon wax bii weesu xadis bii rek ñu ngi ko doon wax ci jotaay bee ñu génn fa wallahi inna ar-rajula la yatiihi wa huwa yaxsibu wala yaxsabu boo jox baax na annahu mu'min fa yattabi'u mimma yab'athu bihi min ash-shubuhaat aw lima yab'athu bihi min ash-shubuhaat allah allah yeneen ki may saat saam ne képp kenn koo xam ne dégg nga dajjaal ci réew wala gox fekk ngay dund dégg ñu ne dajjaal a ngi fee fal yanha na nga sori foofu sooy fa util rawil rawil rawil riccil riccil fa wallahi maa ngi waat ci yàlla man yonent bi alayhi salaatu salaam mi nga xam ne soxlawul di waat ngir ñu xam ne li wax noonu la waaye ngir dina seddali mbir mi kene bu kenn jàppal sa bopp yow yow te intouchable ak nga foo xam ne sa pas-pas dëgër na sa iman dëgër na ay dajjaal yi dara lañ ma mënalut ah attention de <laughs> yonent saa salaam ne maa ngi wat ci yàlla ne di nga gis benn waay boo xam ne day dikkal dajjaal ba pare bi muy dikkal moom mu ngi jàpp ne moom ngëm yàlla daa dëgër moo tax yi lan wayow may dem ci dajjaal nga naan lan na bu demee ba gis dajjaal fa yattabi'u mu mujj nekk ndongom dajjaal <laughs> nekk son disciple nga naan lan te kat waajo ba muy génn ko xam dégg ñu naan dajjaal la bërëb sàngam muy dem jàppoon na ne bu ñëwee da koy terrasse nag ngëm yàlla mu ñëw far nekk taalibey dajjal wal iyaadu billah lu tax mu yoneen saa saam lu ko waral mu ne mimma yab'athu bihi min ash-shubuhat ndax li nga xam ne moom la borom bi ci eh, seetaan ko ci maadu mu àndak moom ci ay lëtt lëtt yu bari yoo xamante ne moom la yor bi muy indil nit di nga jàpp ne sa ngëm yàlla mu ñëw jaare la ci côté boobu bu sa kii dëgërul mu dajj la nga topp ko nekkum disciple nga xot léegi qulna sayyidina Nawaas ibn Sam'aan wala ibn Sam'aan radiyallahu anhu nee na ne wa ya rasulallah wa ma lubsuhu fil ard ñu ne ko mais yeneen saa salaam mais Dajjaal moom ak nekkam ci kaw suuf mais mais mais mais combien ça dure cette fitna saa salaam waaw mooy saxaaba ya fa teewoon radiyallahu anhu doon ko déglu ñu ne ko mais combien de ñaata ñaata ñaata ñaata ñaata ak nekkam ci kaw suuf lu muy tollu day yàgg ay ay ay weer ay at ay nangam lan lan ah yonent saa salaam ah yonent bay saa saam tontu leen ci saasi qaala mu ne leen arba'una yawma <laughs> quarante jours <laughs> mais Dajjal ah xam nga Dajjal mu ngi dund ba léegi mais dajaal bu feeñee ci suñu suuf sii nii quarante jours la fi de def quarante jours kese mais quarante jours yoo xamante ne nii yu jaboli yu jahannam yi c'est des jours jahannamiques <laughs> yoo xam ne moom wóor na ko yàlla euh, daldiwul lafal kii wóor dajaal da lay yóbbaale <laughs> fitna gu bone noonu waaw non moom doo ko séen feneen c'est pas pour rien yonent bu ma sa jaar ci kaw suuf daal di ciy xupp ay ñoñam alayhi salatu wassalam alayhim salatu wassalam yonent saa sallam ne en fait arbauna bu xasee génn ci suñu suuf sii parce xam nga xadis bi ñu la doon wax xadis cent quatre-vingt-neuf xadis sayyidatu ummul hakam Zaynab bint Jahsh radiyallahu ta'ala anha ñu la doon wax ci jotaay jële newoon chapitre vingt-trois baabun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar waxoon nañ foofee mbiri dajjaal te foofee ak Gog et Magog Ya'juuj wa Ma'juuj waxoon nañ la foofu ku nekk fan la ñu nekk ñoom anañu parce que ñu ngi dund dajjaal la ñu dund ah waxoon naa la Tamim gis na ko Abu Ruqayyata Tamim ibn Aws ad-Dari radiyallahu anhu ak ay mbokkam ñam àndaloon Yaajuuj ak Maajuuj ñu ngi fii di dund mais fan la ñu ne ci kaw suuf ak suñu satellite yeeg yooyu mënuñu koo gis où sont-ils alors qu'on a presque exploré exploité exploré la terre où sont-ils ma ne la ils sont-ils waxoon naa la ko dellu ca fichier boobee waxoon naa la fan la Masiixu Dajjaal nekk fan la Yaajuuj ak Maajuuj di gog emagog nekk dellul foofalee insha allahu taala waxoon naa la fay loolu daa mel ni loolu kese la fa yitteeloon sax <laughs> boo fekk lu waatee di alew ah fay daa mel ni yow yi rek la yitteel ci mbir yi mooy gaay fan lañ nekk waa <laughs> ne askan wu baree ne waa gog emagog moom yaa jooja maa jooja waa ñooñu ñooñu ñooñu fan lañ mën a nekk waaw ci kaw suuf gii da gisuñ leen loolu traité woon nañ ko duñ ci taxawaat kon euh, kon lii mu ne kon quarante la fiy def Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar arba'iina waaye yawmun mais nag attention 40 jours yooyu c'est pas comme ñu suñu 40 jours yi de nga ne ah waxaatal ma ne déglu yore saa saa ba koy leeral <laughs> man man man <laughs> la mais 40 jours yooyu lu muy deme un mois 10 jours un mois bu mat 30 jours ak fukki fan mukk dégg mooy loolu la waaye day gudd mu ne yow mun premier bésu dajjaal ci kaw suuf fii suñu suuf fii. ci quarante yooyee kasana mooy jour la boo xam ne moo at ñoo tolloo nga déet waaye luy loolu ma la benn jour benn jour boo xamante ne nii ça comme li at di durer <laughs> aw waaye yow man loolu yéeme na ma la waaw parce que dajal en borom bi moo ci mbaaru teeb la def loolu jamono bu dajjaal di génn xawaari ko aada yu bari lay day lay xar day am yoo xam ne ay liñ naan ay mbir euh, euh, yoo xam ne extraordinaire yu bari ñooy xar léegi nag dajjaal nag leen gëmloo man la c'est moi lii mooy wane man maay yàlla man lañ war a jaamu parce que lii rek maa ko liggéey wa huwa al-kazzabul a'war alors que Euh, boni menteur le plus grand menteur le plus grand menteur de tous les temps kon yow mun kese na benn bés premier jour bi moom at ñoo tolloo mu ne wa yow mun deuxième jour bi ka shahrin day tollook weer Allahu akbar wa yow mun ka jumaa troisième jour bi nag mel ni une semaine léegi nag wa sa'iru ayyaamihi ka ayyaamikum kanta ginnaaw boo génnee trois premiers jours am yooyu benn bi di tolloog at bi ci tegu deuxième jour bi di tolloog weer beneen bi ci tegu di tollook semaine bu la nee juma waxu la papa juma am nga euh, ñun buñ naan semaine ci ci l'islam ak arab yi bu ñuy wax semaine ñoom àjjuma la ñuy wax buñ la naan buñ la bëggee wax une semaine dañ naan la juma waaw mooy semaine parce que mooy euh, loolu quoi <laughs> léegi nag ginnaaw ñetti fan yooyu yi ci des yëpp moo suñu jour yi ñu xam ni ñoo tolloo allahu akbar bu kenn jàpp ne jour yi dañoo gën a gàtt saison yi ni mu demee noonu la hiver ak ak bi dara yokkuwu fi boo seetloo pays yi nga xam ne loolu dañoo sori l'équateur fi nga xam ne mooy jant bi fa muy gën a ñu sori foofu boo seetloo ñoom ñooy am pôle yi ñooy am léeg-léeg at mi nga ñëw comme fii ñu nekk nii ay euh, Occident l'Europe euh, occidentale euh, nga xamante ni nii mooy instant bii ñu nekk ci mois février nga xam ne hiver la mooy guddi yi ñooy gën a gudd bëccëg yi waaye ça veut pas dire que mooy kon vingt quatre heures yi mu doon doon dañoo yokk ci vingt quatre heures yokkuñ ci dara mooy li déplacé wu lenn kese la mooy lëndëm gi daa gën bari day jël heure yu bari mooy que leer gi bu demee côté été yi leer gi dina jël ci heure yi lu bari que lëndëm gi loolu kese la mais vingt quatre moom dara ci yokkuwul dara wàññeekuwu ci <laughs> waaw suñu bés yooyu nag noonu lay toll après ginnaaw ñetti bés yooyu yu masiixu dajjaal yi léegi nag nañ taxawa di fii tuuti <laughs> parce que lii moom <laughs> lii moom lu jër lay lar la waaw Allahu akbar léegi na nañ dem tuuti nañ dem tuuti ba pare xul naa suy naa euh, nawaas ñu ne mais ya rasulullah yow dawal yàlla saasam fa zalika al yawm alladhi kasana atafina fihi salatu yawm wax ne bés boobu bu ñëwee comme ak lay tolloon mais est-ce que benn julli julli jour dinañu doy xaalal la yoneen saasam ne mukk ah loo xam ne daa toll ni at benn jullit mooy lan juróomi julli yi la la bëgg wax alhamdulilah juróomi julli yi nga xam ne ñooy farata julli ko ci bés boobu rek du doy parce que bés boobu ak at mee toll comme trois cent soixante jours la waaw trois cent soixante jours la bés boobu benn bés di tolloo mais kon manoo ci julli benn yeneen saa salaam ne déedéet benn julli du doy de déedéet kon nu ñuy def a ya ya habiballah ya rasulallah saa salam mu ne uqduru lahu qadra mooy da ngeen koy natt comme bés yu normal mooy am ngeen loo xamante ni man ngeen ko natt vint quatre heures par vingt quatre heures comme loolu ngeen koy natte yu mel noonu julli bu nekk heure ba ngeen ko doon jullee bu jotee ngeen julli waat ko waxtu woowu noonu ngeen def ba at mi jeex tàkk waaw kay natt leen ko nattam waaw kon nag nañ taxawandi fii nañ taxawandi fii ndax fii moom lu dara taxaw la <laughs> mooy yawmun ka sana waa bis boo xamante ne premier jour hmm? dajjaal ci kaw suuf day at waaw trois cent soixante jours jour égal trois cent soixante jours ñu ne la waaw hada huwa xabaru saadiqi sallallahu alayhi wa sallam lii la yonent bi alayhi salaatu salaam daal di waxtaanoon la nekk waaw léegi waa loolu nu ñu koy déggee ñu ne la li ñu koy déggee leen na imaam al-Qurtubi mu ne <laughs> mu ne zaahiru haadaa moom anna Allaha ta'aalaa yaxriqu al-'aadata fii tilka al-ayyaam fa yubti'u bish-shams 'an harakatihaa al-mu'taada fii awwali yawm min tilka al-ayyaam hattaa yakuuna awwala awwali awwalu yawmin ka miqdaari sana mu'taada wa yubdi'u bish-shams hattaa yakuuna ka miqdaari ash-shahr wa ath-thaalith hattaa yakuuna ka miqdaari jumu'a wa haadhaa mumkin laa siyyamaa wa dhaalika az-zamaan tanxariqu fiihi al-'awaa'idu kathiiran laa siyyamaa 'alaa yaday ad-dajjaal ha mu ne lii moom li muy feeñ li feeñ ci wax ji bés bu mel ni bu tolloog at mooy que ne borom bi tabaaraka wa taala da ciy xar ay baax yu bari ci fan dajjaal yooyu bu ñëwee comme niñ ko waxee léegi rek day yéexe jant bi ci euh, ak yëngoom ak dawam ak doxam bi nga xam ne moom lañ ko xamee woon bu habituel bu bu bu bi nga xam ne moom la euh, baaxoo woon ci bés bu njëkk bi ci ñetti bés yi ba bu njëkk bi da koy yéexe yéexee ba mu toll ni li nga xam ne mooy at bi nga xam ne moom mooy bu habituel bi ñu miin beneen bi mu yéex a jant bi ba mu tolloog weer yi ñu xam ñetteel bi ba mu tolloog semaine mu ne loolu moom lu man a nekk la rawatina ne jamono jooju jamono la joo xamante ni aada yu bari dañ ko ci xam mooy ay mbir yu extraordinaire yu bari rawatina yi nga xam ne moom la borom bi ci maanuteem di seetaan muy jaar ci loxo yi ki nga xam ne mooy ad-Dajjal léegi nag am na ñenn ci boroom xam-xam yi. al comme al imaam Ibnul euh, Jawzi mu Abul Husayn Ibnul Munaadi moom nee na non affaire bi mooy métti ji ñooy tar quoi mooy mbugal mooy fitnaay dajjaal yi comme nit buñ naan yii j'ai man de xam ne du jeex waaw mooy diw musiba waaw xam nga nit boo nee coono day mel ni heure bi dañ koy arrêté quoi <laughs> jamonoy metti day mel ni heure bi dañ ko suspendre dara du xatul muy gën a waaw fii mu ne nit koo xamante ne nii daa tëdd di nelaw wóor na ba trois heures du matin gis nga bu dee eh, ay nelawam dafa neex nelaw yu neex la nekk mu jóg dem ci toilette yi ñëwaat tëddaat xool montre muy trois heures du matin sa six heures mooy julli bi mais gis nga fi muy tëdd nelawaat ak fi fi fi muy war a jógaate réveil am di sone ngir mu mën a jóg day mel ni dafa nelaw dafa tëdd ndax daa newoon ci lu neex waaye bis bu doon ne daa nelaw ba trois heures du matin mu am feebaru bëñ bëñ daal di koy yëngal la hawla wala quwwa manatu nelaw bopp bi di tëgg tuñ yi di kii euh, ñaan yi di tëgg fu ne mu mel ni dañ koy jam ay puso gis na ko léegi manatu nelaw moom gis nga balaa fajara jot mu naan fii mu ne tam fii amul urgence euh, médecin yi 9 heures la ñuy ubbi gis nga diggante 3 heures du matin waxuma la ba 9 ba 6 heures day gudd ci moom ndax musiba yi newe am nag waaye <laughs> sëriñ bii mu ne loolu la waaw mooy day méttee métti yi day méttee métti nattu yu dajjaal yi ba mel ni am at lañ ko souffrir ndax taraayu li nga xam ne mooy fitnaay masiixu dajjaal la mu ne naka noonu deuxième bés bi nag mu daal di xaw a wàññeeku ba tolloog weer troisième bés bi mu daal di wàññeeku ba musiba yooyu fitna yooyu ba tolloog li nga xam ne mooy semaine waaye al imaam <laughs> ibnul fa ibnul jawzi li mu wax mooy dëgg ne lii moom lii wane ne wax ji dëgërul mooy bu doon loolu la yaakaar nga ne saxaaba yi doon nañ ko laaj ne ko kon est-ce que nen saa saa doy mu ne leen déedéet bu doon lool la parce que waaye ñi nga xam ne daa am mettitu bët bëñ gi ñu la doon wax sànni mais fajar gi fajar gi li muy gudd gudd gudd benn fajar gi na ah. alors que ren saa sax dañ ne ko mais mais bés boobu di toll ni at moom est ce que benn julli keese dinañu doy mu ne déedéet natt leen ko kon loolu de toute façon day wane loolu loolu c'est pas que ay mettit tax ñu ne voilà comme nit ki bu nee ci mettit ni muy yàggee ci moom du loolu du loolu wa ah mooy nii mu ko waxee la mooy bés la boo xamante ne nii bés bi équivaut à trois cent soixante jours waaw ba moo tax nag bés bu nekk da war a julli juróomi julli te kon nga benn bés la mais da koy natt waaw ma ne koy natt waaw loolu <laughs> waaw waaw <laughs> waaw kantaa ñi nañ naan non lii côté bi hadis bi dëgër na mais côté bii dëgërul parce lii sûrement noonu l'islam yee ko fi dugal ngir wane ne loolu dëgg du dëgg waaw ban noonu l'islam lii leer nañ nga naan ñun suñu xel yi li ñuy jàppee instant bii jàpp ne ñun ñooy ñun daa mel ni mbiru yàlla daal euh, allahu daal xadiram googu daa am daa mel ni daa am ne laa lu loo xam ne dañ ko ciy laam laamee daal <laughs> bind dogal ne lii la mbiri di demee da yeneen daam waxal mu wax alayhi salaam nga naan ay loolu bon sûrement am ñoo xam ne noonu l'islam yoo ko wax yoo ci dugal lii ba ne du benn noonu l'islam <laughs> <laughs> lii la léegi nag euh, mu ngi noonee léegi kon léegi ko léegi léegi taxawal euh, mais lii lii nu muy demee noonu ñu ne la waaw mooy li imaamu Nawawi wax rahmatullah alayhi imaamu Nawawi ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim bunul Hajjaj rahmatullah alayhi bi muy sara bi muy shara hadis bi léegi mu ngi wax <laughs> yawmun ka sana yooyu hmm? yawmun ka sana yooyu nan lay demee mu ne waaw mu ne kon wa amma qawlum kanta wax ji nga xam ne moom lañ wax ñoom saxaaba yi bi leneen saa sa waxee li ñu ne ko mais yeneen saa salaam waa bis boobu di tolloog at moom benn julli dinañ ci doy mu ne déet na ngeen ko natt waaw mu ne alqaadi nee na wa ghayru hadha hukmun maxsuusun bi dhalika al yawm shara'ahu lana saahibu shar' mu ne lii àtte la boo xam ne bés boobu kese la la jagoo waaw mooy julli gii bés boo xam ne julli bés boo xam ne mooy day leer mooy loolu la mooy jour bi affaire dadul lëndëm waaw mu lool ki nga xamante ne mooy boroom sharia bi alayhi salaam moo ñu koy tëralal yoonal ne ñu nii lay dem mu ne mu ne walawlaa hadal xadiis moo moo ne hee cay budul woon xadiis bii budul woon yeneen saa saam nañ ko mu leeral ñu wa wakalna ila jihaadina bàyyi ñoo ku nekk ci borom xam-xamu jamono ñu ñay fekke loolu ci suñu ijtihaad ak loolu laqtasarna fii ala salawaati alxams inda al awqaati almaarufa fi gayri min al alam konoon te kon wóor ni borom xam-xam yu bari bu dul ñëpp en tout cas li ci ëpp dañ naan noonoo benn bés la c'est un seul jour ah juróomi julli la ñuy bu boobaa eh, ñu tàbbi ci loo xam ne du noonu waaw mooy gis nga saxaaba yi li leen fi leen julli tolloon quoi ñoo ñuy wax ci ay dajjaal ay bis yi muy toll li ñu njëkk a laaj bi leen saa sam ne bis buy toll nii at ñu ne ko waa ñun ñu ñuy def ak suñuy julli kon bu boobaa allahu akbar waaw waaw wa innaha la kabiratun illa ala allah <laughs> gis nga julli ci ñi nga xam ne ñoom la màgg te ñoom mooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla gindi ko wax waaw wa in kaanat boog la kabiratun illa ala alladina hada allah ah. Ah. julli dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ak mbir yëpp lëkkaloog moom kiblabaat yoo yële nekkul lu mag rëy lu dul ca ña nga xam ne ñoom la yàlla gindi allahu akbar beneen laaya ba lépp ci suuratul baqara suñu boroom ne wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un <laughs> boroom bi ne dee leen di sukkandikoo di dimbalikoo bi sabri ci woor ci muñ ak koor ndax as-sabru ak as-sawm mooy as-sabr shahru sawm wa shahru sabr waaw moo tax inna innama eh, eh, yuwaffa as-sabiruna as-sabirina ajrahum yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab waaw loolu mooy woorkat yi kon de de sukkandiku leen ah ci li nga xamante ne nii mooy muñ koor wax salaat julli wa innaha gis nga ko mujj kii di julli la kabiratun waat naa ne lu màgg la lu rëy la illaa lu dul ala al ca ña nga xam ne ñooy ñiy toroxlul seen borom tabaraka wa taala allahu akbar ha ma ne allahu akbar <laughs> la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim lii la lii la mooy gis nga saxaaba yi lii la radiyallahu anhum yooyu daal ñuy wax lii bés bu toll ni at bés bu toll ni beneen bés bu toll ni weer beneen bi semaine ñu ne waaye ñun suñu julli yi ñuy def nekkuñ fa naan eh, waaye yoon saa saa bu boobaa ñun moom nan la ñuy nelawe <laughs> ñi nga xam ne moom yi fi àddinaay seen mbir bu doon ñoom loolu la ñuy wax de waa nan la ñuy def ba nelaw waaw ak nangam yooyu la ñuy xalaat mais ñoom julli li gën a màgg waaw waaw <laughs> oh waaw akbar ku la raw nag looloo tax mu raw la waaw nit koo xam ne moom buñ ko proposé liggéey li ñuy njëkk xalaat waa mais euh, yan horaire la loo mu ne la horaire sàngam ak sàngam bii ba euh, mu ne waaw mais léegi man sama julli nu may def ah Mora Ibnu Abbas radiyallahu anhuma xam nga kooku wute nag ki nga xam ne moom yàkkamti xaalis bi waaw dóor julli yi ñu daan boo ko nee waa sawaay yow euh, ah mujj nga am liggéey ah? waaw waaw waaw Euh, mais yan la non quatorze heures laay commencé ba minuit ko waa léegi nooy def si julli mu ne ah non bu ma ñëwee fay xam nga ne kooku it kooku yaakaar nga ne kooku àggat kooku kooku yoo kooku wuteeg ñi nga xam ne ñoom ñoo kii dañ li ñuy njëkk a wax mooy sama julli yi nag comment je vais faire Ibn Mas Ibn Abbas radiyallahu xam nga Ibn Abbas bu génn àddina dafa silmaxa loolu waxoon naa la ko moom il est il est mort aveugle waaw mooy dafa silmaxa e, am benn médecin bu ne ko man mën naa laa faj insha allah mën naa laa faj mooy sa silmaxa gi deñ waaye à une condition mooy e, e, da ngay dama li ma lay defal dama la koy defal pendant un jour boo xamante ne nii yow doo ci mooy loolu doo ci def ndox doo ci kii doo ci kii noonu noonu ngay bàyyi quoi mu ne léegi man nan laay def ak sama jàpp yi bu may julleeg yooyu waaj na ko nooy fóolool xam na kooku médicalement ku ñu yóbbu woon ci médecin yi alhamdulilah nga am feebar xam ne yu mel noonu la nga sari amee na la nga ne waa ba tiim ci yenn yi mais moom dane noo kon nag nañ ko bàyyi quoi mu préféré ñàkk ay bët ay bëtam du ñëwaat que moom man moom julli moom samay julli correctement quoi moo tax Ibnu Abbas maata ama radiyallahu anhu mu faatu nekk aveugle julli la doon xalaat biñ ne ko mën nañ laa faj mu ne opération bi nu muy demee ñu wax expliqué mu ne mais sama julli kon lu wa non non non kon bàyyi leen <laughs> mooy ñooñu vraiment xam nga ne ki ki ki ñi ne noonu quoi suñu classe bi mais mais mais bokku yamaate la ñu jàpp ne ñun àgg nañ fenn ci kanam ñu mel nii nga xam ne loolu njëkk kii la ñuy wax julli la ñuy njëkk laaj waaw ndax ñooñu la borom bi di wax allahu akbar léegi imaamu Nawawi rahimahullah te alors attention <laughs> mu ne mu ne wa maana lahu qadra natt leen ko nattal mu ne annahu ida mada ba'da ba'da tulu'il fajr qadra ma yakunu baynahu wa bayna adh-dhuhri kulla yawmin fa sallu mu ne mooy bu dee ne fajar gi daa xar waaw ginnaaw bi jant bi bi fajar gi xaree diggante la doon nekk diggante fajar ak zuhru lu toll noonu bu xawaatee na ngeen julli li nga xamante ne mooy tisbaar ginnaaw gi tumma ida mada ba'dahu qadra ma yakunu baynaha wa bayna al-asr fasalu al-asr d'habitude la ngeen doon am diggante tisbaar ak tàkkusaan lu toll noonu bu jotaatee ci yéen nombre d'heures combien d'heures moo doon dox diggante bi tisbaar jotee ñu ne bon euh, bon fajar six heures la la doon doon euh, tisbaar nekk treize heures ñu ne la nag loolu la yow léegi nag mooy diggante boobu da ngay jàpp ñaata heure la ngeen diggante ah six heures sept heures huit heures neuf heures dix heures midi une heure six heures de temps ñu ne la waaw kon boo jullee fajar six heures de temps après nga julli tisbaar après diggante tisbaar ak tàkkusaan ñaata la ñu ne bon euh, une heure la woon tàkkusaan bi quinze heures ñu ne la ñaata la une heure deux heures deux heures de temps léegi yow diggante tisbaar ak tàkkusaan bu deux heures de temps tegoo nga julli tàkkusaan noonu ngeen di def di dem di dem di ko hakada hatta yanqadi dhalika al-yawm noonu ngay def ba ju bés boobu waaw bu ko defee waqad waqa fii salawaatu sittatu fara'id bu ko defee yow hmm? eh, di doxal eh, mooy xamsatu fara'id yi di nga leen doxal julli juróomi julli di nga ko doxal ci bés boo ci boo nattelee lool waaw bu ci nekk mu addaa fi waqtiha yow daal di nga koy joxe ci li nga xam ne mooy ci waxtoom léegi eh, mooy léegi bële mooy sanatu faraid boo xam ne ju atum farata waaw waxat malaa sanatu fara faraayu mooy julli salawaatu sana mooy julli yow bu boobaa julli ngay lu mat at ci noonu mu ne na ko noonu weer wi na ko noonu wasaalis euh, alladi kal juma na ko noonu tamit waaw mu ne noonu la lii lay demee léegi nag soog ko fii nii dafa am tamit loo xamante ne da koo indi mooy xam nga pôles yi gaa yi dundil pôles yi xam nga pôles yi léeg-léeg dinañ toog ay 4 mois ay trois wala 6 mois yoo xam ne duñ gis duñ gis duñ gis jàll luñ gis weer mooy day weer day day leer rek ñu ne la waaw kay saxaaba yi lañ laajoon dañoo régler daa régler waale loolu mooy uqduru lahu qadra yow bu ma nee pôle nord ca Groenland wala ca sud ba ca suufu Afrique South Africa am jamono yoo xamante ne nii été bi bu ñëwee dootuma gis lëndëm bi dootuma ko gis jant bi dafay nekk hatta minuit day jot deux heures du matin trois heures du matin six heures du matin lépp jant bi moo fiy nekk mais comment on va ñu ne la noonu ngay def mooy ya ngeen amoon miinoon seen waxtu ya yam doonoon waxtu yooyee ngeen di jëlaat reconduire ko mais attention bu dee ne daa am gox yoo xam ne ñoom am nañ bëccëg euh, guddeeg bëccëg yoo xam ne yi leen gën a jege ci bi gox yooyu bi leen gën jege am nañu ne ñooñu ngeen di jël seeni heure waaw buñ ne Groenland ñoom dañoo nekk lool wala fële ca yi dalee leen a dal ndax ci saison bi da leen di dal chaque année yoo xam ne day lëndëm mooy weer yoo xam ne mooy en fait du ñu gis soleil lëndëm kese la ñuy gis man nañu toog ay mois day faire day noir ay lamp kese lañuy ñuy taal fépp est bu boobaa dañ naan waa ji du julli tisbaar du julli àjjuma dañuy julli àjjuma dañuy julli tisbaar di julli tàkkusaan alors que la lune est là <laughs> dañuy julli li nga xamante ne mooy gée di julli fajar alors que le soleil est là tiim di ñu lakk bu lakkuñu sax ndax du du tàngul yenn tàng yi mais mu ngi nii di leer bu boobaa looloo mooy ñoom dañ koy natt. soit ñu jël dëkk bi nga xam ne moo leen gën a jege te am guddeeg bëccëg ñu jël ñoom seeni horaire de prière daal di koy adopté voilà wala ñoom ñu natt ko comme ni nga xamante ni noonu lañ xame woon seen julli yi selon saison yi parce que mënoo jël horaire hiver yi nga ñëw imposer ko horaire été loolu loolu dox loolu lay doxe état bi hiver bi dix-huit heures il est timis fii ci Europe fii ci en tout cas fii ci France fii ci Lyon fii ci Villeurbanne léegi yow lan nga bëgg a ñëwee loolu été bi nga bëgg a jël même heure boobu mais doo dee noonu non mooy lan koy nattal mooy heure hiver bu dee hiver bi la nga xamante ne yéen du ngeen gis euh, jant bi day lëndëm kese da ngeen koy natt ak heure hiver yi ngeen koy natt. bu dee été bi la nga xam ne jant bi kese fii ne dootu ngeen gis li nga xamante ne mooy lëndëm gi bu boobaa ngeen natt ko waaye ci heure été yi noonu lay demee moo tax xadiis bii nii dafa réglé képp koo xamante ne ci jullit ñi yaa ngi dëkk ci pôle yi pôle nord wala pôle sud nga xam ne léeg-léeg yow bëccëg kese ngay gis doo gis lëndëm wala boog lëndëm kese ngeen di gis du ngeen gis bëccëg nga nekk fii ci Lyon nekk Sénégal nga am mission alhamdulilah en Syrie foo xamante maanaam Syrie en en en Russie foo xamante ne ca pôle la nga dem fa fekk fa foo xamante ne nii waaye yow c'est ca kaw ñoom Norvège ñoom it Groenland ak gaayooy la <laughs> fii moom mais fii man ba ma fi ñëwee ba léegi gisuma fi soleil gisuma fi mu leer lépp nëndëm muy mii mii comment je vais sama koor gi nu may def ñu ne la koor gi c'est pareil koor gi ñu nekk ñoom dañuy woor tey sauf ñoom euh, bu ñuy woor dañuy woor mu lëndëm waaw day lëndëm ah day lëndëm këris ñuy woor kenn du ne ah dog jot na ban dog jot na waaye <laughs> dañ koy natt ñu ne lekk ah minuit ah midi midi ñu gis mu weer wi fii tiim leen du ñu dog ah dog midi foo ko gis <laughs> waaw loolu la mooy da nga koy natt selon dëkk bi la gën jege wala yéen ngeen natt ko solo horaire yi nga xamante ne mooy horaire d'été ak horaire d'hiver selon li nga xam ne moo xew kon insha allahu taala kon dañuy yem ci lii ci masala bi wallahu taala alam kon fii yawmun ka jumaa Eh, arba'una yawman la fi dajjaal di def kon dajjaal gis nga fitnaam mooy quarante jours yooyu rek la fiy def mais nag su que premier jour bi moo at ak tolloo day toll at te du ay yoo xam ne lu ñu jàppee at moo ko der at beneen bi comme weer beneen bi comme semaine wa sa'iru ayyaamihi kanta li des mooy boo génnee trois ci yi mu def trente sept jours trente sept jours yi ci des comme seen jours normaux yi lay doon wallahu taala alam kon foofu la yem bii di ñëw inshaa allahu taala ñu àggale ba léegi ñuy ci xadiis Seydina Nawaas ibnu Samaan wala Samaan ibnu Samaana ci kitaabu baabul mansuuraat wal mulah fi riyaadu saalihiin radiyallahu anhu wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin